nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam nag da doon dajale julli <coughs> da doon dajale julli fa kaana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asr da doon dajale diggante li nga xam ne mooy tisbaar ak tàkkusaan wa bayna al-maghribi wal 'ishaa'i di dajale diggante timis ak gée loolu mooy al-jam'u fi safar lii xam nga wolof yu bari xamuñu ko <laughs> wolof yu bari xamuñu ko dafa bari masala yoo xam ne <laughs> dañ ko réere mais léegi alhamdulilah léegi ñu bari nga koy xam ñu bari eh, eh, ndax xam-xam ni <coughs> te nekkul ne dafa newuloon mais dafa dafa newoon ci ruq waaw am na yenn côté xam ne moom dafa newuloon du moom parce que ñu jàpp ne ñoo ko yor ñoom yoruñu ko li ñu yor du tuddul xam-xam ay xëm-xëm rek lañu tudd lañu yor ak yi nëx-nëx luy nëxalaate ñuy wax foog na ñu ngi ci dara wa yahsabuna annahum ala shay ñu jàpp na ñu ngi ci dara alors que ñu ci lenn parce que yi ñu ni ñuy wax ñu jàpp ay boroom xam-xam gaa yi mooy yooyu noonu yooyu noonu kii dóor a ñëw ci daara ji sax dépassé na yooyu te yooyu mooy laa la yusminu wala yughni min ju' du jariñ dara parce que l'imam Shaatibi doon wax rek rahmatullah alayhi moo ci am mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ que ne amul benn bépp xam-xam boo xam ne du la yóbbu ci jëfe moom xam-xam boobu amul njariñ waaw spéculation foncière bu dul jeex xanaa sax gaa yi spéculer foncièrement sax ci fon kon euh, spéculation foncière yi sax dinañ am jënd kum njaay xanaa dina ca am après ndax baax na nag loolu beneen affaire la mais <coughs> mais mooy que boroom mooy. umma bi xeet bi dëppoo nañ mooy boroom xam-xam yi que ne bépp xam-xam luñ naan xam-xam la boo xam ne du yóbbu ci jëf jëf nag dafa bari waaw jëfu jëfu jëfu man nekk jëf boo xam ne jëfu yaram la bu cër yi di def jëfu xol jëfu ruux loo xamante ni yow mooy comme xam nga waa ji nga xam ne day sikkar ak xolam kooku mu ngi waaw waa ji nga xam day toog xalaat borom bi subhaanahu wa ta'aala kooku mu ngi ci loo xam ne jaamu yàlla mais xam-xam boo xam ne du la jëmee ci jëf dara yow du rien que pour góondi kese la façon xam-xam yooyu baaxul <laughs> masoon nañ digée ne amaane dinañ gis li eh, Cheikhul Xadim sëñ bi radiyallahu anhu di wax ci masaalik ci façon gaa yi nga xam ne dañuy ut xam-xam te yàlla taxut mooy seen façon yi quoi waaw waaw ñenn ñi nga xam ne dañuy bëgg ñu ne fulaanu na aalimun ala rijaala comme yu mel noonu waaw néew alimun boroom xam-xam la àlar rijala moo féete kaw góor ñi góor ñi de góor yàlla yi moo leen fee ay way gaa yi moom kasratu diraya war riwaaya waa ji moom kasratu riwaaya moo ko tal moom moom na riwaaya yi bari rek ñu naan ñu naan yii sa aka bari càllale sa mooy lool kese ah loolu nag baaxul déedéet xam-xam bi jariñ moo xamante ne nii xam-xam mooy bi nga xam ne day jariñ nit ki waaw digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala loolu mooy xam-xam bi nga xam ne day jariñ lu dul boobu du jariñ léegi kon Seydina Muaaz mu ne moo tax xam lii masala yii nii dafa xaw a tumuraanke réew ma parce que en en plus mooy nit ñi duñ ko jëfee waaye ba mais loo xamul noo koy jëfee mooy masalaam dajale julli waaw am na nag ñu koy def <coughs> bon ba ma nee gone gis naa ñoo xam dañ ko doon def waaw mais ah mais ñooñ kaaraar lañ <coughs> waaw ñoo xam ne <coughs> ñoom buñ mësoon a tukki dañ doon def loolu mooy dañuy comme buñ demoon ay Touba yi wala yooyu ay màggal ak yu demee noonu dañ doon yow timis beeg gée bi dañ koy boole waaw waaw dañ koy boole julli mais loolu même parce que ñoom buñ koy def dañuy kii daanaka kenn bu ko yëg après de ce fait gars yi ko xam loolu moo tax sax léeg-léeg bu ñu gisee yow waay waa ji koy def sax ñu jàpp ne waa ji waa ji dafa tàyyel masu alal xuffay ni ñu jàpp ne ab tàyyel la koy def eh waaye summi leen seen xuff yi seen kawas yi laa alors que sunna la boo xam ne dañ koo war a dekkil ah ahya man ahya yal na buur yàlla mooy dund ku barkeel képp koo xam ne dundal nga loolu surtout te loolu dundal sunna foo xam ne sunna dafaa dee loolu jaamu yàlla bu yore yore yore yore kon fa xaraja yoon mu ne kon Seyna Mu'aaz mu ne fa kaana kaana nag yadullu ala dawaami wal istimraar day wane que sax mbir mi ak wéy gum ci wéy mu ne yonent bi alayhi salaam kaana dafa ne woon tabu ci yoon beek bi ñuy dem ak yooyu yépp da doon boole lan kaana yajma'u bayna zuhri wal asr da doon boole diggante zuhru ak ak li nga xam ne mooy asr mooy eh, da doon boole diggante tisbaar ak tàkkusaan wa baynal maghribi wal isha da leen doon boole waaw wàññi tamit ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ma sa def xam nga moom laa doon wax keroog bi ma naan <laughs> waaja ma dajaloon waaji ab wolof la mu naan ay sayyidatu Aisha radiyallahu anha yonent mi sallallahu alayhi wasallam dañu àndoon ci tukki mu ne ko dañ <coughs> wàññi mu ne moom du wàññi ma ne ko loolu moom demewul noonu moom waaw mooy yonent mi sallallahu alayhi wasallam non seulement yonent mi sallallahu alayhi wasallam masu ko moom da loolu la masa def waaw mooy yow boo jógee fii foo xam ne mooy masaafatul xasri kese bu dee ne diggante Dakar ak Thiès mat na masaafat masaafatul xasri mais yow booy dem Thiès ah tisbaar jot man ngaa bañ a julli sa kër parce que gars yi foo faut nga ñu joxe exemple foofu sinon bu ñu naan ay Médina ak yii nii gars yi léeg-léeg bu euh, ñu jëli mooy affaire bi xoolal cas pratique xam nga masala yi gisoon nañu ko mais boobu foog naa joxuñoon exemple yi quoi mais nañu wax ci réew yi ñu suñu gox yi ah mais leeraloon nañ ko euh, moo tax fii nii insha allah duñu ci yàgg ah ah oui faut de mooy gisoon nañu ko ci masala ca gazwatu Qurayza lañ ko gisoon Qurayza Qurayza wala ahzab benn ci ahzab ahzab ahzab ahzab ahzab ahzab gazwatul ahzab aha foo fële gisoon nañu ko léegi xoola mooy man ma jóge ilaa Thiès di jëm bu dee ne Thiès man na xaw ma distance bi quoi loolu bon premier problème la <laughs> moo tax ma ne bu dee ne diggante Dakar ak Thiès mat na masaafatul xasri quatre-vingts jàpp quatre-vingt-cinq kilomètres man bu ma génnee sama kër ma génn waaw maa ngi génn ay une heure et demie fekk tisbaar jot parce que quatorze heures tekkiwul ne quatorze heures rek kay heure bi voilà heure bi man naa jot avant lu bari sax day jot avant quatorze heures wala quatorze bi ñuy def man tisbaar jot wala sax quatorze heures jot maa ngi nii yor sama oto di dem wala war a kii bu ma neexee ma def man man roy mooy ma ma ma bañ a julli ma dem ba ci yoon bi bu ma génnee këru Dakar yi génn ay ay ay ay eh, génn naa ah saa yi jàppal jaaw génn naa ay Rufisque voilà bu ma génnee Rufisque rek xam nga mooy man man naa commencer di wàññi man arrêté oto bi ci wetu tali bi. gandu mais pas côté tali bi benn camion mën na jóge fee buub la sa waay daal di lay yenu nga dem laa bi siina yàllal ba ca biir foo xamante ne nii moo gën a wóor <laughs> waaw waaw ah gars yi mën nañu la frein yi mën naa lâcher de wala waajuy nelaw parce que li mu daw daanaka ci daa deux jours a ngi nelaw bu saaraanee sa kaw boo koy nettali laaxira la lay fekk de barsax waaw nga arrêté sa oto nga julli tisbaar fekk quinze heures jot ah quinze heures wala lu mag nga julli tisbaar ñaari ràkka ah takkusaan ñaari ràkka loolu mooy jamoo taqdim mooy damaa boole daj mooy boole bi dama ko jiital mooy damaa jël xaaruma jamoo taxiir ndax ñaar yooyu am jamoo taqdim ak jamoo taxiir jamoo taqdim mooy damaa jël benn def ko ci julli bu njëkk bi yi mooy il faut mu nekk ñaari julli yuñ man a boole comme tisbaar ak tàkkusaan timis ak gée am naa deux possibilités soit ma ne man du ma julli damay du julli tisbaar bi damay bàyyi ba heure tàkkusaan jot ma door a leen a dajale boole wàññi waaw ma bàyyi ba heure tàkkusaan ma ne ma continuer jàll Rufisque jàll Bargny jàll dem waa yow ay kanati waaja jam ñaajo non waaw non si euh, si waaw gaayoo yépp ma romb leen sebi aywa yooyu yépp ba tàkkusaan jot ah mais Cees ak foofu sax tàkkusaan du la fekkat mooy en tout cas daal bala maa bu dee imaginer waajuroo dem Kaolack waaw nga romb di dem di dem ba heure tàkkusaan jot nga wàcc dooru julli tisbaar bi ak tàkkusaan bi boole leen def ñaar tisbaar ñaari ràkka tàkkusaan ñaari ràkka jeexal nga nga dem bu timis jotee nga dem laata ngay ak dugg biir Kaolack bu dee ne yow doo fa def lu ëpp euh, euh, Euh, li nga xam ne mooy li nga xam ne boo fa nekk koy lu ëpp loolu nag léegi da nga yor àtte tukki kat nga mais mu muqiim ngay yor ku fi sax ku dëkk ci dëkk bi waaw mooy 4 jours boo ci génnee bésub dugg bi ak bésub génn bi bu dee da ngay def lu ëpp loolu biir Kaolack yow boo àggee bu dee ne yow 3 semaines nga fa war a def wala une semaine boo ci génnee ëpp na kon 4 jour boo ci génnee bés bi nga accès bés bi ngay dem. loolu bu dee ëpp na mu mat cinq jëm kaw bu boobaa noonu yow dañ yow dootoo man a tee wàññi léegi nag man nga xaar ba ca bunt balaa ta ngay agsi nga pa nga jullit même bu dee gee jotagul Kaolack fa nga jëm bala ngaa agsi Kaolack nga arrêté oto bi nga julli timis julli gee même bu dee ci heure timis nga ko julli nga àgg biir Kaolack te gee jotagul yow bu boobaa julli nga ba pare julli nga ba pare kenn du la ne hé eh, sawaay kaay julliwaat parce que yow moo julli nga ba pare moo c'est pareil bu ma julli woon boo ñëwoon eh, eh, nga dajale julli man ma jóge fële min Madina Baye kawlax bi dem Dakar ma ñëw ba ba ba ba ba laata may dugg Dakar tisbaar jot bu ma neexee ma taxaw ca yoon wa julli tisbaar julli tàkkusaan dugg biir Dakar te tisbaar heure tisbaar génnagul tàkkusaan jotee man du ma julli waaw jàkke yi noddu hayya ala sala man loolu concerné wu ma parce que julli naa ba pare kenn du la ne kaay julli waat noonu doo julli waat parce que nga bu dee timis la voilà loolu lépp yonent ma le sa sa la ma sa def da doon boole voilà di boole julli tisbaar ak tàkkusaan xam nga am na ñoo xam ne affaire bi dañ naan mais lii mooy lan dañ naan la lii nag mooy sunna nag waaw bu la jaaxalee rek mooy sunnaa tumuraanki fa fa fa ñu ne moo tax manaan la ñun dañuy jiiñ waaye di ko wax suñu bopp mais loolu lu ñu war a seetaat la prétention la mais du réalité waaw du réalité ku la ne réewum xam-xam lañ nekk waxu la lu am waaw waxu la lu am de prétention la nag mais du réalité du réewum xam-xam nag tekkiwul ne kenn xamu fii dara non am nay boroom xam-xam bien sûr mais dañ la wax ne nit ñi li ñuy doxal même l'écrasante majorité daa teguwul ci xam-xam non non te li pire mooy ñenn ñi ñu foog ne dañoo xam ñooñu xamuñu voilà man nañoo yoru micro yoo nekk ci rajo yi mais xamuñu voilà mooy li ñu xam c'est vraiment limité de telle sorte ko baya bàyyi sax dese nañ koo maîtriser wal iyaadu billah kon seydinaa Mu'aad seydinaa Mu'aad ibn Jabal radiyallahu taala anhu kon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam lan la doon def mu ne fa kaana yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asri wa bayna al-maghribi wal 'isha lée ñu nekk ci tukki bi yépp yonent bi alayhi salaatu salaam da boole di wàññi di boole entre tisbaar tàkkusaan bu timis jotee mu suwaa mu def ko jàmmu taqdim wala taxiir ñaar yooyu moo am voilà mooy julli tis timis après teg ci tàkkusaan non teg ci gée mais nag fajar moom amul ndax fajar kenn du ko booleeg benn julli fajar moom danga koy julli bu xajar gi bu fajar gi bu fajar gi xare mooy ju heuram jot na ba jant bi feeñ loolu mooy heuram voilà moxtaar mi nag selon jumhur mooy day mooy bu commencé di leer waaw bu bu fajar gi xaree ba nu muy leere loolu nit ki da koy julli mais bu mu ko dépassé am na nag ñu ne non fajar benn waxtu kese la am mooy entre fajar fajar bi daal lenn kese la fajar bi mooy bu fajar gi xare ba ni jant bi génne mooy laata muy génn loolu lépp tëram la ku ci waay lu ci waay julli baax na mais nag waxuñ la nag nga dem ba ca cat ba nag waaw waaw ndax loolu yonent ba ba ba jant bi wa nga yow tout le temps nga koy kal ci deux minutes trois minutes avant jant bi kii ngay dóoru julli déedéet même tàkkusaan ak julli yëpp loolu la ndax yonent bi alei sat salaam ni mu doon wax naan tilka salaatul munaafiqin ah munaafiq tilka dëgg loolu mooy julli naafiq moom yusbih moom moom moom yazallu yarqubul yarqubul shamsa waaw de moom daal day toog di sculpter jant bi di xool di xool di xool ba mu nekk bay na xar nay shaytaan tàkkusaan day jot au lieu mu julli mu nekk fi naan soogul weesoogul quoi weesoogul quoi nekk ci lim nekk ah di seetaani match di seetaan ay ay ay ay ay ay ay émission ay canal plus fii ay yii les guignols de lu ne mu ne ci ah lu ne lay nekk di seetaan di dox lu ne di wax lu ne boo ko waxee mais yow jullee ko non des naa xool ne jant baa ngi bàyyi ba jant bi nag di so fa muy soowe mu gaaw gaaw jóg dóor ko fa fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila mu daal di ko fay cof mooy julli ju gaaw lay dóor kon loolu tilka salatul munafiq yow waroo di def noonu même fajar waroo di def noonu bàyyi ba catul heure bi nga naan aywa euh, xaaral sa réveil tout le temps noonu non non ah, parce que yow loolu sax c'est risqué mën nga ko rëcc mën na la rëcc te bu boobaa yow yaa ko tey li yonent ma lay saa saa naan tafrid nekkul ci ki nga xam ne daa nelaw ba biddanti ki nga xam ne moom moo gàttañ lu dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne dafa toog di xoole ba julli romb ko te ko di xoole di kii di négligence voilà négligence gi ñuy nee parce que mbir mi moo saxagul suñu xol kese julli moo newagul loo xam ne lu màgg la wa inna te wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin suñu borom waxati dëgg julli lu rëy la lu màgg la waaye nag suuf lu màgg la fa ca ña nga xamante ne ni mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy toroxlu di dellu ci seen borom di toroxlu seen borom